naroon a sànni ci ay ay enchère kii mais gars yi dañ ko waa yow dañ ko dañ ko dañ ko jaayante nga la lu tax <laughs> nga moom ne kooku waa yow photo n'importe qui la loolu parce que quand même dañoo jaagu mooy ku mel noonu ku ku lëgëyal yàlla quand même du yem ak ku lëgëyalul yàlla waaw yow wax naa la bu dee ñi lëgëyalul yàlla di lëgëyal caaxaan bu dee seen biir ñoo mel noonu lan ngay xalaat ñi nga xam ne ñooy ñi ñi toppatoo ak kenn teeku xam-xam ak diine quand même seen biir ñi nga xam ne ñoo ci gën a ràññeeku waaw loolu <laughs> voilà <laughs> waaw mooy album yooyu moom de toute façon benn photo ku ko ci am kenn tubaab bu ko bu ko ci am benn saa saa saay maam colon yi ñoo ko amoon yow moom yow moom man ngaa laaj lu la neex ci xaalis gaa yi pare nañ ngir fay ko ngir am photo boobu original bi laa wax sa album maam yi yàggee ngeen doon xool seen seen grenier ba gis ko ci nar koo sànni gis ñu def ci le le Serigne de Touba wala la Serigne de Njaareem ak yooyu <laughs> Jurbel nangam mille neuf cent et quelque <laughs> wóor ne yàlla yow yow yow yow yow Paul wala yow Élisabeth la le tubaab surtout kolo boo fi amee <laughs> loolu moom boo ko amee boo bëggee alal moom bee moom nga xam ne am nga alal loolu rek dañ ko jox te ñoo yey joxe lu leen neex ngir jot waaw ndax jeexitalu ñu sell ñi yemuñu voilà waaw caaxaankat yi bu leen yenn yi jaralee lool fekk na ñun ñi toppatoo lii euh, dépassé nañ foofu parce que ci lañ ko jële waaw kon nag fii tabarruk waaw al imaam daal di wax lool kon mu ngi noonu la quoi bokk na tamit ci leneen loo xam ne moom lañ ciy jàng mu nekk anni anzuru ila bayaadi yi mu ngi mel ni nii ma koy fàttale ko man Wahb maa ngi mel ni kuy xoole ci di gis ah keroog yonent way saa saa bu weexaayu li nga xamante ni mooy yeelam yi ni mu weexe waaw waaw xam nga looloo ndax boroom xam moo yonent way saa saa képp ku ne yonent nu mu meloon nga naan xaw ma kooku yéeféer <laughs> nga daan yonent saa ku ñuul loon yow moom yéeféer ka wala yonent saa salaam nan la nga naan ku mboq la woon yow yéeféer ka waaw parce que yooyu dafa nekk yoo xamante nii dafa waa ci diine waaw <laughs> waaw waaw waaye yow nag laa xam ne man daal xaw ma am ñu ne loolu wala loolu da ngay fii fir léegi nga naan muy xaw ma yaa ko tay ganaan la <laughs> waaw <laughs> waaw kon mu gis ilaa bayaad yi weexaayu saaqayhi li nga xamante ne mooy arab yi la woon yonent bi alayhi salaatu salaam arab yi la woon waaye yonent salaatu salaam lan la woon ah non man wóoru moo ndax africain la wala wala asiatique la wala américain la yow kooku gaa yi de waroo xam-xam ne non yow moom yéefér waaw yow moom bi yoboo xaw da <laughs> ciy jànge imam an-Nawawi mu ne fii anna bi awra lii dañ ciy jànge ki ne mooy yeel moom du awra waaw lii Seydina Abu Juhayfa ne maa ngi mel ni kuy xoolaat jamono ji weexaayu yeelu yonent bi saa salaam waaw mu ne loolu dañ ciy jànge ne yeel du awra te loolu moom boroom xam-xam yépp ci dëppoo kon loolu la allahu akbar do mu ne fa addana bilalun Seydina al-Imam an-Nawawi rahimahullah mu ne fiihi al fi safar lii dañ ciy jànge que ne mooy ci tukki ci tukki ci boppam nekkul ne yow noddu ci euh, buñ tukkiwul kese la waaye boo tukkee sax yow dañ ciy jàng ne sopp nañ nit ki bala moo julli mu daal di nodd ñuneen xadiis sayna Abu Saïd al-Xudri boobu radiyallahu anhu lool maa ko wax bi nga xam ne dane yonent way saa saam dane waa ji wala moom ci boppam la ko wax ne ko gis naa ne yow da ngaa bëgg al alxanama mooy jur ji nekk ci àll bi baa di yeeg yooyu boo nekkee ci sa yooyu noonu ci jur ji àll bi julli jot na nga nodd waaw bu julli jotee na lu dégg mada sawtika ah, jinnun wala malakun wala madarun wala xajar illa shahida laka yawma alqiyamati aw kama qaala sallallahu alayhi wa sallam ne ndax booy nondu du jinni ab jinne wala malaaka wala xeer wala garab wala dara wala bàyyi ba lu dégg ngay nodd rek sa kodd sa sa kaddu lu dul ne yawmal qiyaam dina la seede ca sa kanamu borom que ne déggoon naa ko muy tudd si naan allahu akbar allahu akbar dañ la koy seedeel allah te kooku moom kese la <laughs> waaw loolu mooy ci àll bi yow kese kii dañ ciy xam ne fii nag ci tukki la woon mu ne dañ ciy xamal adaanu fi safar ah mu ne qaala yu radiyallahu anhu al-imaam an-Nawawi mu ne suñu sëriñ bi Shaafi'i yal na yàlla kontaan ci moom nee na wala akrahu man tarakahu fi safar mu ne waaye nag si buma lu ñu sopp la waaye ku ko bàyyi baña a nodd ci euh, bi mu tukkee lool si buma ko maa kenn ni nga xam ne akrahu laa koy sibe mooy am na cibeel gu ma ci def le fait ku ko bàyyi bon bàyyi nga lu gën quoi waaye ni ma ko sibe bu bu dee euh, man tarakahu fil hadar koo xam ne moom ci dëkk bi la nekk bàyyi noddu kooku ni mu koy sibe moo gën a tar ñi muy sibe bu dee ci tukki la nekk waaw ndax li anna amral musaafiri mabniyun tax taxfiif lu tax nag sibewu ma ko comme ni may sibe ki nekk ci dëkk bi bàyyee nodd mooy parce que ki nga xam ne ci tukki la nekk dafañ koo tegal borom bi da ko woyofal affaire yi loolu moo tax ba julli bi ñeent yi mu defal ko ñeent ñett ñaar bokk ngir woyofal ko comme nag ci kaw loolu moo tax euh, jamono ji ñuy woyofal nit ki foofu nga bañ fa euh, tenir rigueur bu baax mooy li nga xam ne mooy li yàlla kon nag mu ngi noonu le léegi nag al imaam an-Nawawi mu ne fa azzana Bilal kon loolu gis nañ ci mooy noddukatu yonente bay saa saam bi gën a siiw mooy Seydina Bilal ibn Rabah al-mu'adhdhin mawla Abi Bakr radiyallahu anhu waaw Seydina Bilal eh, eh, léegi nee na Abu Juhayfa mu ne maa ngi topp fa fa ja'altu atatabba'u fa haahuna wa haahuna haahuna wa haahuna yaminan wa shimala hayya ala salah hayya ala salah léegi imaamu a rahimahullah ci al-Minhaj ba léegi sharh Sahih Muslim ibn al-Hajjaj mu ne fiihi annahu yusannu lil-mu'adhdhin al-iltifat fi fi al-hay'alatayn yaminan wa shimalan bi ra'sihi wa 'unuqihi mu ne dañuy jànge fii que ne noddukat bi buy muy daal di tourner bu agsee ci hayya ala salaa ak hayya ala al falah hayya ala al falah ñaar yooyu bu àggee muy tourner boppam ndejoor jëm càmmoñ bi ra'sihi ak boppam wa unuqihi ak doqam léegi nag nan la koy defee mu ne qaala ashaabuna waaw parce que dafa am yenn euh, riwaay yoo xam ne ñoom ñoo leeral que ne euh, am na yoo xam day wane ne euh, Seydina Bilaal bi noon noonu danaan day day def yaminan wa shimalan xam nga loolu dafa joy comme si nodd gi yëpp loolu la doon def am yeneen yoo xam ne dafa ñëw leeral ne ci xay xay ala tay ni la ci xay ala salaa xay alal falaa foofee fa la goon defe loolu léegi nag boroom xam-xam yi ne kon nag affaire baa ngoog mooy kon la mu la niru lu lu lu lu lu lëmu fële la niru loo xam ne dafa général fële tënk nañ ko fii mooy kon du ci noddu gi lay def lool waaye mooy bu ñëwee ci hayya ala tayni léegi nag foofu nag nan la koy defe mu nekk ne qaala ashaabuna wala yuhawwilu qadamayhi wa sadrihi an al qibla bu koy def nag du du tourner ay ndëgg tànkam ak dënnam mu mu mu jóge ci qibla bi déedéet bopp bi rek ak kii bi rek lay tourner wa inna waa yalwi ra'sahu wa unuqa bopp bi ak li nga xam ne mooy doq gi kese lay tourner léegi bon loolu mooy lii Shafi'i am na ñoo am dañ ne noonu day tourner lépp pas pas tourner lépp mooy yaram yëpp day def ñi di tourner <laughs> loolu nag lu raar la imaam al-Hafiz Ibn Hajar mu koy nettali <laughs> waaye loolu amaana ginul dëgër parce que day mooy xibla bi après di di wër quoi di wër di wër di <laughs> moom du lool la Seydina Bilaal doon def léegi nag mu ne ah, ah, kon léegi nag nan la koy defee mu ne waxtalafu fii kayfiyati iltifatihi léegi nag ñu wute ana naka lay tourner bu buy def hayya ala salaa ndejoor ak càmmoñ nan la koy defee ala madahib ci ay jëmuwaay wa hiya a mu ne ñett la awju salaasatu awjuhin awjuhi la awjuhin la ashaabina suñu mbokk yi Shafi'i asahuha mu ne bi ci gën a dëgër mooy wa huwa qawlul jumhur te mooy waxu jumhurul ulama mooy annahu yaqulu hayya ala as-salah mooy li nga xamante ne nii mooy eh, danaan hayya ala as-salah marratayni ala an yamine mooy buy wax hayya ala as-salah bu agsee ci hayya ala as-salah mooy ñaari yoon la koy def ci ndejooram hayya ala as-salah féete ndejooram waaye desaat foofu hayya ala as-salah féete waa ndejooram ginnaaw gi léegi hayya alal falaax yi nga xam ne ñooy ñëw ah mu ne summa yaqulu an yasaarihi marratayn hayya alal falaax léegi nag ca eh, eh, eh, càmmoñam mu def foofu hayya alal falaax yi mu def fa ñaar yi hayya alal ci càmmoñam desaat foofu hayya alal falaax ci càmmoñam loolu mu ne lii mooy li ci gën a dëgër mu ne wa saani ñaareelu kayfiya bi naka yaqulu an yaminihi day wax li nga xam ne mooy ci ndejooram hayya ala salaa marra thumma marratan an yasaari boobu ñu ne danaan hayya ala salaa benn yoon ci ndejooram waaye wax hayya ala al falaa ci càmmoñam bu ko defee non danaan hayya ala euh, day wax hayya ala salaa benn yoon ci ndejooram wax hayya ala salaa ci càmmoñam waaw thumma yaqulu hayya ala al falaah marratan an yamiini thumma marratan an yasaari voilà mooy day xaaj mbiri day ñëw ba àggee hayya ala salaa tourné côté ndeyjooram droitam léegi mu def beneen hayya ala salaa bi mu féete càmmoñam hayya ala al falaa léegi mu def hayya non hayya ala salaa loolu maa hayya ala salaa mooy hayya ala salaa ñaari benn bi da koy defee ndejooram beneen bi mu def ko càmmoñam hayya ala falaax yi benn bi mu defee ko bu njëkk bi ci ndejooram beneen bi ci càmmoñam lii mooy ñaareelu kayfiya bi voilà léegi mu ne ginnaaw bi wa saalisu ñetteel bi nga xam ne moom la waxoon nag mu ne ñetteel bi nga xam ne moom la waxoon nag mooy léegi mu ne ñetteel bi yaqulu an yaminihi hayya ala as-salah thumma ya'udu ila al-qibla day wax ci ndejooram ne hayya ala as-salah ginnaaw gi mu jublu xar kanamam ci qibla bi thumma ya'udu ila al-iltifat mu commencé waat e, di di gees waaye an yaminihi jëmaale waat ndejoor fa yaqulu hayya ala as-salah waaw mooy daan hayya ala as-salah ndejooram jàkkaarluwaat ak qibla bi jubluwaat demaat côté e, ndejooram newaat hayya ala as-salah summa yaltafitu ginnaaw gi ala yasaarihi mu gestu moo ci càmmoñam ne hayya alal falaax ginnaaw gi mu xoolaat xar kanamam wa yaltafitu gestuwaat ci ndejoo càmmoñam ne hayya alal falaax nii la li nga xam ne noonu la ko al imaamu al xaafidu an-Nawawi rahimahullahu taala daal di indi li nga xam ne mooy ñetti façon yi nga xam ne moom la fi limalim moom Seydina al imaamu al xaafidu ah. an-Nawawi rahimahullah léegi kon mooy euh, mbir yango parce que ñi wax lee dañ ne li gën a ñi wax ne da ngay def hayya ala salaa ndejoor beneen hayya ala salaa bi càmmoñ dañ ne lool mooy li gën a mooy li gën maandu bu ko defee ñett côté bu nekk ku nekk da nga koo sédd la muy am waaw day dégg ñooy ñooy yem ci lu ñuy dégg waaw loolu tamit nekk loo xamante ne nii lu ama am zolo la lu ama ama am zolo lu moo tax loolu moo am na yeneen i wax yoo xam ne euh, istidaara goog nan lay deme euh, loolu le mais euh, wallahu taala <coughs> alam ñoon ñii moom mais affaire yi daal mu ngi noonu kon léegi kon baax na noonu léegi bokku ci leneen loo xam ne mën nañu ko ci jële ci hadith bi insha allahu taala bokku na ci hadith bi nga xam ne bu màgg la bu bari ay mbir la bokk na ci al imaam euh, kii ne al imaam al haafiz ibn Hajar bon mu ne bokk na ci tashmiru siyaab yi la siyama fi sabar fiihi istihbaabu tashmiri siyaab nit ki bu solee ab yére mu takk ko bu dëgër waaw mooy naan takk si ndigg bu baax waaw rawatina bu dee ne ci tukki nga nekk voilà waaw mooy boo euh, xam ne euh, matu jël matuwaay daal yu yu dëgër daal. mu ne naka noonu istihhabul anaza waaw parce que yor aw yat lool euh, ku commencé am xam nga loolu sunna la boo ku am 40 loolu bokk na ci yi ngay yor yat moo tax euh, mu ne wa kaza istihbabul anazati yor ak anaza muy tumboobee euh, kon loolu lu ama solo la waaye <coughs> kon ginnaaw ci loolu moom la doon wax ne imaam al-Hafiz mu ne hadis lañ ci iltimasul baraka mimma la masahu salihun waaw waaye bokk na ci liñ ciy jànge mooy di làmb di ut barke ci li nga xam ne ñu baax ni dañ koo laal comme imaam an-Nawawi waxoon waaye bokk na leen loo xam ne dafa mel ni waxuñu ko mooy mais sitra gi <laughs> sitra gi mooy eh, di julli am loo samp sa kanam mu dee da ngay ragal dangay ragal lan boo xamante ne nit jaar sa kanam wala yu mel noonu dagg sa julli voilà voilà mu ne wadon sitrati lil musalli haythu yaxsha al murura bayna yaday waaw wal iktifaa fiha bi mithli ghilaz eh, al anaza comme lu mel ni aw yat boo ko tegee bon am na xadiis yu ne boo amul yat amoon dara defal ab rëdd am na borom xam mi naan non yat bi moo teggi yooyu quoi mais loolu teggiwu ko fenn mooy bu dee manu nekk amoo yat amoo lool nga def lool hatta lool bu dee lool nga yam mu nga nekk koo xam ne dangay ngay doxe li nga xam ne mooy na euh, mooy loolu euh, ñëw na ci hadis yonent bi alayhi salaatu salaam te loolu daraa ko folluwul mooy bu dee amoo ko nga def benn wërngal am nañu na ngay def benn rëdd comme demi-cercle ci sa kanam voilà mais loolu lépp euh, wala mais loolu à vrai dire mooy ki ragal am ku jaar ci kanamam wala muy bañ a ah, léegi Euh, fii tam ngay julli benn waay jaar nii sa kanam léegi nag nit ki bu ko xafee def nit ki amul droit tamit ñëw di jàll di jaar diggante moom ak moom waxoon nañ la nag bu dee nag affaire bi moom daa bàyyi moo tax moom yoo am naw yi naan bu dee waa ji daa sàggan ci càgganteem la <laughs> defut dara waaw kooku dara yonent bi alayhi salaam ne ku boo julli nga euh, anaza gi am ku ñëw di jaar sa kanam bëgg jaar sa kanam xareel ak moom waaw bañal na nga xarek moom na nga ko puus bu bañee nga xarek moom mu ne kii moom warul muy xarek moom parce que moo deful dara moom moo sàggan <laughs> mais bon dañ naan euh, bon waa ji nag moytu quoi di def loolu waaw euh, di waaye waa ji na jege sa kii bi mais manu la ñëw jël yoon bi yëpp mu jëw teg fële affaire bi alors que moom mu ngi julli fii non non moo tax boroom xam-xam yi ñu bari naan salaasatu azro da ngay jël mooy boo tàllalee sa xasab ñett yooyu doy na sëkk voilà doy na ah boo ñëw jël place bi yëpp teg sa bant bi fële après euh, non c'est pas comme ça <laughs> kon mu ngi noonu le léegi dañ ciy jànge mooy comme li imaamul Buxaari yi def ne sutratul musalli euh, sutratul imam mooy sutratul musalli mooy imam bi buñ ko defalee boobu bu defee fi muy taxaw fi muy muy jiite nit ñi samp dara te gisu waxoon nañ ko sànq ah mooy euh, léegi loolu day des parce que mooy moom ñi muy jiite obligé wul ne kenn mënu la jaar seen kanam bu dee ne waaj ji daa war a jàll te amul feneen fu mu jaar loolu ci ñi muy jiite kooku mën nga jaar seen kanam loolu dara waaw am na nag ñu ko xamul jàpp ne da ngay gis <laughs> la waa ji defoon <laughs> ay am ñu jiite benn boo jóge ne nar a jàll ci kanam rek mu góolu ko kay <laughs> ah, al imam al hafiz ibn Rajab xool ma di ree <laughs> après quoi mu xool ma di ree <laughs> ma ma <laughs> xamul xamul moo tax mu góolu booy bi góolu na ko ma na bàyyi booy bi jàll waaye loolu wax nañ la nag bu dee am nga possibilité bu dee am nga possibilité jaar feneen bu dee am nga possibilité jaar feneen bu ko defan voilà buñ ne buñ nee nii rek nga daal di euh, buñ ne euh, ñoxor njaay rek nga daal di bëgg a jaar ci kanamu ña ñuy jiite tamit déedéet voilà loolu lu am am solo la waaw loolu nag nu muy toll lu tuuti lay doon moo tax Imaam mu ne wa huwa qadru mooy comme xasab ni muy toll rek xasabu doomu aadama bi lu toll noonu mooy avant bras beeg yooyu boo ko amee xasab bi euh, lu toll noonu boo ko sampee rek doy na waaw kon loolu. Euh, kon mu ngi noonu comme mu axiratu rahl comme ni ñëwee ci yenn xadiis comme teg gi nga ñiy toog ci gëléem di teg ak teg ci ñuy toog nga xam day amaale loo xam day xaw a kawe tuuti nga xam dañ ciy mën a wéeru lu toll noonu rek boo ko amee loolu euh, jeexital bi loolu day doy ci li nga xam ne mooy sitratul musalli mu bañ a nekk loo xam ne nag yonente may saa nag nee nag kii bu xamoon ki nga xam ne day robb ci kanamu euh, kiy julli konoon te kon dina xaar lu bari aw kama qaala loolu nag boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim eh, eh, dañoo xamal ne ah loolu mooy eh, waa ji na xaar ba pare mu ne bu rooy day romb bu bañee ne day jaar jaar ci kanamam na na xarek moom na ko puus bu bañee na xarek moom comme ni imam ibn Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu moo nekk te loolu dañuy wan xam nga beneen affaire daa am maanaam ah, ah, ah, taxawal parce que yow lii ngay wax nii lu am am solo la kaay Euh, mais Makka moom waaye Makka gaa yi tawaaf ñii di jaar fu nekk mais boo julli ñoom boo julli ñu ne noonu Makka loolu boroom xam-xam yi dañ ne Makka bokku xaramul Makki bi foofu ci Kaaba gi boo fa newee euh, di julli yow manoo ne damay julli kenn du jaar sama kanam parce que si parce ñoom dañ ne parce foofu dafa nekk bërëb boo xam ne fii na wal aakifiina war ruqa'i sujud <laughs> waaw la yonent bay sa la borom bi waxoon Seydina Ibrahim wa tahir ta laa baral sama bu néeg bii ngir ñi nga xam ne ñoo koy tawaaf ak ñi fi rukkoo ak ñi nga xamante ne dañuy rukkoo di sujjóot ah ak ñooñu léegi sauf que foofu comme que umra dafay am ak tamit di tawaaf dafa borom bi dañ ko faa yoonal nit ñi di dox tamit boo leen naroon a ne képp ko julli ku nekk na ñépp ne stop bu kenn jàll loolu damay benn xat-xat boo xamante ne bu mit te lay nekk ci nit ñi waaw non loolu moom loo loolu moom saa day nekk lu métti nag al al masaqatu tajlibu taysir ci sariya xat-xat bu amee day xëcc li nga xam ne mooy day bijj li nga xam ne mooy ak ak yomb-yomb tax ñu nekkoon kon Makka moo tax nga gis bon loolu garaaw boo julli nii am gaa yi jëw jaar sa kanam tit ta dóor waa ji téye sonal sa bopp saay jullil nga bàyyi kii jàll <laughs> yàqul sa julli soo ko wee léegi Medina nag ah ñu ne la méri na am na boroom xam-xam yi naan sii mën na cee duggaale mais sauf que lool euh, li ñeneen ñi ne non méri na bokku ci de non méri na da cee bokkul fenn boo julli jumaa yeneen bay saa saa wala foo am kuy jaar sa kanam da nga koy puus parce que yéen hadis bii wax Seydina Abu Saïd al-Khudri ci boppam radiyallahu mi nettali hadis boobu mais jàkkaay yeneen taxaw di julli génn ci booyi Omeyyades yi bëgg a romb ci kanamam mu puus ko waaye waa ji bëgg a forcer mu puusaat ko waa ji di bëgg a mu fayoo mu fël ko nele te bu nga jullee ah nag booy bi dem ci monsieur le gouverneur quoi kër monsieur le gouverneur Marwan <laughs> ñëw ci Marwan di kaas fekk Seydina Abu Sa'id euh, radiyallahu anhu entre temps pare na julleem ba sëlmal topp booy bi ñu dugg biir monsieur le gouverneur wala monsieur le gouverneur a nga fa war wala en mu dem ci bopp muy kaas ne ko voilà léegi bon fekk bi muy ñëw fekk na waa ji nettali na ko li xew quoi <laughs> booy bi nettali na ko ne bon sawaay da ko kii quoi da ko da ko da ko da ko da ko puus muy rom puus puus ko mu ne ko waa aw Marwan na ko waa Abu Saïd <laughs> waa loolu jote lu joteeg sa doomu mbokk bi ah mu ne ko damay julli muy jaar sama kanam ma puus ko muy jàllaan ma puusaat ko yoneen saa salaam boo nañu bu kenn jullee def sitra kuy jaar sa kanam puus ko bu naree jaar nga puus ko bu bañee nga xeex ak moom ndax moom seytaane la ñu ne la lool fu mu xewe woon du Medina waaye kon Medina dara la ci génn <laughs> mais <laughs> insha allah lii de moo gën a dëgër waaye Euh, l'application <laughs> boo dee Medina mooy cas bi bi bi bi ñuy wax Makka Makka dëgg la tawaaf beeg yooyu du ñëpp ñu fay jaar ci kanamu gaa yi ñooy tawaaf ah mais mooy xat-xat boobu ngay wax Medina waaw <laughs> nit moo tax ñenn ñi ne ñi ko ci boolewaale ne parce que mais même xikma bi kese fa ama ah. parce que Medina day day feesan ah. surtout yenn xew-xew yi bu amee yooyu. ay ay ay ay aj période bi nga xam ni ñu dañ fay jaar bi kii di mii feesar dell koor yi côté ramadan yeeg yooyu ak kii yi haay loolu mbaa wallahu ah, daal ta'ala alam daal mooy <laughs> ah Seydina Abu Sa'id daal li mu defoon moom ci jàkka ja jàkkaa yoneen saa salaam te yoneen saa salaam ba mu bëree li mu laayal na ne idaa kaana ahadukum yusalli falaa yada ahadan yamurru bayna yaday wal yadra'u mastata fa in abaa falyuqaatilhu fa innama huwa shaytaan waaw waaw mu ne yonent bay saa salaam daal ba muy tegtaloo ah ci jamono yonent jàkkaa yoneen saa salaam la doon jullee de booy bi mu puus puus mu ne parce que mu ne marwan parce que yonent may saa saa moo ne bu kenn di julli ci yéen bu mu bàyyi kenn di jaar ci kanam na ko puus xañ fexe ba mu jaar ci kanam lu ko man bu bañee na xarik moom ndax ku way kooku saytaane la waaw kon nag <laughs> ah lool bésu àjjuma la woon ah te bésu àjjuma <laughs> xam nga ne saa yu dal da doon bari nit moo tax daal <laughs> waaw ki jën bopp ci waa banu abu mu'ayt yoo lañ bokkoon <laughs> waaw bëgg jaar mu ne <laughs> ko moom nag xool na fu mu bëgg jaar amul fu jaar mu bëgg jaar ci karawam mu puus ko waaw ci baat bi puus muy nar a jaaraat mu puusaat ko fu gën a foor te la génn nag dem ci marwaan quoi daal di koy kalaame say naa Abu Sa'id aksi ane yonent bay saa saa ma ñu wax lool kon nag moo tax kon traga <laughs> boo fi newee daal loo man da moytu Medina bul jaar ci kanamu nit ñi c'est vrai que léeg-léeg di nga bëgg a dox daanaka minute bu nekk am na ñuy julli moom <laughs> minute bu am na ñuy waaye nag yow mastataata loo man a man a man a man a moytu na nga moytu di jaar ci kanamu nit ñi waaw na moytu di jaar ci kanamu nit ñi te bu boobaa bu la nit nag xamal ne ah Seydina Abu Sa'id mi ñu nettali mbir mi fii la xewe woon ah ci jàkk ji la xewe woon te bésu ajjuma la woon te teewul booy bi bi mu xoolee xool amul fu mu jaar bu bëgg a jaar ci da koo puus muy kii mu puusaat ko ci baat bi puus ko mu dem di ko wax monsieur le gouverneur di clamer mu ne ko yeneen eh, saa saa mu ñu ko wax waay <laughs> mu ngi noonu kon daal loolu lépp walillahi alhamdu wal minna dañ ciy gis ne tamit nit ki bu sampee sitra lépp loo xam day dagg julli mooy jaar ca ginnaawam dala newu ci moo tax mu ne xaj yi dañ doon jaar ximaar yi di jaar te garaawul tàntaa nga ma mi atara yow jaar ci kanamu ñeneen ñi nga xam dañ leen di jiite loolu fu mu tegu ma ne la Ibn Abbas radiyallahu anhu nee keroog Makka biñ kiiwee yonent may saa saa bi jiite nii nii nee na man keroog maa ngi ñëw wàcc ala ximaarin ataan ci mbaam moo xam ne mbaam mu jigéen laa yoroon yonent saa saa bi jiite nit ñi ñëw bi ma agsee nee na maa ngi ma wàcc mbaam mi bàyyi ko muy muy muy yar temps muy for ma jaar ci lenn ci sàppe bi laa jaar ci seen kanam te kenn ci ñoom neewu ma dara waxu ma dara voilà moo tax loolu bu dee ki ñuy jiite parce que mais dañ la ne bul ko def euh, yoonu tool quoi buñ nee nii rek jaar seen kanam non boo amee feneen foo jaar jaaral feneen mais boo amul feneen ñi ñuy jiite man ngaa jaar seen kanam loolu garaaw wala nga gis benn sàppe bi. sàppe bële am na place sauf que gars yi kenn feesalu ko yow bu boobaa jaar seen kanam man nga jaar seen kanam ñoom ngir dem remplir sàppe ba waaw wala ngay jóge fii da nga dugg yow bunt bi ci kanam la nekk sàppe yi nekk ca gannaaw boo ñëwee foo jaar te amul bàyyi wuñ yoon booy jaar foog nga jaar ci seen kanam ñi ñuy jiite loolu it bu boobaa loolu lépp day mën a ne wallahu ta'ala a'lam waaw eh. kanta wàññi gi dañuy gis na yonent saa salaam Makka la génn di wàññi ba ni mu àgg Medina comme ni ko euh, riwaay bi ñu gis imaam Muslim wax mooy nit ki bu génnee tukki nekkul ne buy dem kese la mën a wàññi comme ni ñu ko waxoon sànq buy ñibbi mën naa wàññi exemple <laughs> man nii damaa demoon fii nga xam ne mooy góoru noobal <laughs> góor gu gi falaa demoon digganteem ak Lyon man naa ci wàññi saa julli ma jóge fa di ñëbbisi te tamit gis nañ fii yenn riwaay bi imaamu Nawawi ne dañ ciy jànge ne yoneen saa sax dafa julli tisbaar xaj yeeg kii yeeg ñu biñ ko sampalee bant bi dawaa yi di jaar ci karamu liñ ko sampal summa sallal asra rak'atayn mu julli ginnaaw gi mu julli tàkkusaan ñaari rak wax nañ la ñoom imaamu Nawawi rahimahullah li dañu wane tam jamu taqdim bu boobaa mooy li nga bëgg a wax mooy bu ma jógee gër noobal léegi man maa ngi fa jógee heure u tàkkusaan ma ñëw ba ci yoon bi timis jot bu ma neexee ma gaare sama oto ci benn air nañ ko waxee neneen man de damaa jóge Kaolack nangaan di dem ndakaaru ga nga xamante ne nii mooy ndakaaru maa ngi fa jógee takkusaan weesu woon na timis gi soreetul ma dem ba ci yoon bi bu ma neexee bu dee sama oto bopp laa yor ma gaare ci yenn dëkk yu ma romb wala moska yu ma romb ci tali bi walla sax ci àll bi noon ma gaare julli timis bu ma neexee bu ma jullee timis ma teg ci sama sama sama lan gee julli ko ñaari rakka teg wax sama oto accéléré ila Dakar voilà bu ma àggee Dakar su teggee jotagul nooy def doo julli woon pare nga pare nga pare <laughs> pare nga nga ñëw gaa yi noddu akbar allahu akbar waa alaaji wala ajaratu doo génn ñu julli eh, gée gée jot na ah julli naa <laughs> gée ci yoon bi <laughs> ci yoon bi laa jullee gée timis ak gée boole pare naa ci yow pare nga pare nga ci laa wax <laughs> julli nga ba pare waaw yooyu gars yi yoo xam ne moom léeg-léeg état bi <laughs> julli bi nekk ay minuit et quelque <laughs> nga ñëw jóge ci tukki tas loolu ci bokk na ci yombalu sariya yi nga julli tamit sawaay ca vingt une heures julli ko ci àll bi yaa ngi ñëw duggagoo sa kër tukki woon di ñëw ci yoon bi ak ci vingt deux heures te julli bi mu ngi nekk minuit trente gée yow moom boo ñëwee man nga ne sërëx sangu ji daanu ci sab law ne gaa yi nag bu julli jotee jarul ngeen ma yee parce que julli naa pare ñi xamul nag nañ ne mais julli bi yonagul di parce que damaa tukki woon ci yoon bi laa boole timis ak gee voilà jamoo taqdim dajale jiital benn ci waxtu ñaari waxtu yi ngay boole parce que loolu euh, fajar kenn du ko jamoo ah. <laughs> yi ñu mën a boole mooy <laughs> tisbaar ak tàkkusaan timis ak gée mais mënoo jël naan noo man damaa boole ti fajar bi ak tisbaar bi quoi déedéet <laughs> loolu man dale <laughs> wala non man c'est noo non damaa boole timis ak fajar bi laa boole wala gée bi ak fajar bi quoi déedéet loolu kenn du leen boole kon loolu lu ma naan solo la kon nag ci kaw noonu wali léegi la hamdu wal minna ñu yem noonu bii di ñëw ñu daal di gis beneen hadis muy hadis numéro 783 di wax yeneen façon yére yim la wax kon pare na ci kon intitulé bi ah istihbaabu baabu istihbaabi sawbil abyad buntu sopp guñ sopp abdullah sol yére bu weex wa jawaazil ahmari possibilité sol yére bu xonq boobu pare nañ ci léegi nag wal axdari sol yére bu verte